أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه فيقول الإمام الحافظ abu zakariya yahya ibn sharaf an-nawawiyu ad-dimashqiyu ash-shafi'iyu fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabi raabi'i wa salaasiin ba'dal mi'atayn wa an Fadaalata bni Ubaydin radiyallahu ta'aala anhu anna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala kullu mayyitin yuxtamu alaa camalihi illaa al-muraabita fi sabiilillahi fa innahu yunmaa lahu camaluhu ilaa yawmil qiyaamati wa yu'ammanu min fitnatil qabr rawaahu abu daawuda wa tirmidiyu wa qaala xadiisun xasanun saxiix rahmatullahi alayhima kon al imaamu alxaafidu annawawiyu rahimahullah mu ngi ñëwaatal ci suñu chapitre bii ñu nekk muy deux cent trente-quatre ci suñu jotaay bii ñu génn gisoon nañ xadiis bu seydina salmaan abul islaam muy mille deux cent quatre-vingt-onze mooy xadis bi nga xam ne moom la ñu mujjee woon gis mu ne woon wa an salmaana radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu annahu qaala sami'tu rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaquulu ribaatu yawmin wa laylatin xayrun min siyaami shahrin wa qiyaamihi wa lillaahil hamdu wal minna tey ñu war a gis xadis yi toog ah laata ñuy continuer bii passé liñ doon wax ne imaamu Tirmidhi ci boppam leeraloon na ne xadis bi jokkaloowul mooy moom bi mu jaar parce que ci Muhammad ibn al-Munkadir boo fàttale ko abwaabul jihaad fa abwaabu fadaa'ilil jihaad an rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam baabu maa jaa'a fi fadlil muraabit foofu la ko indi imne haddathana ibnu abi Umar qaala rahimahullah haddathana Sufyaan ibnu Uyaynata rahimahullah qaala haddasanaa Muhammadu bnul Munkadir rahmatullahi alayhi annahu qaala marra Salmaanul Faarisiyyu bi Shurahbiil ibn Simt wa huwa fii muraabitin lahu wa qad shaqqa alayhi walaa asaabihi waxoon nañ la bi ñuy def taxriij bi kon imaamu Tirmidi ci boppam leeral na ne xadis bi jokkaloowul loolu en fait dafa indi xadis bi mu ne haadaa xadiisun hasan après mu indi beneen xadis bu mu jëlee Seydina Abu Hurayra léegi nag bi mu waxee xadis boobu la ne hada xadisun garibun min hada min xadis al-Walid ibn Muslim an Ismaïl ibn Rafi' wa Ismaïl ibn Rafi' qad da'afahu ba'du ahli al-ilm wa sami'tu Muhammadan yaqul rahmatullah alayhi huwa thiqatun muqaribul hadith wa qad ruwiya fii nag moo ñu soxal wa qad ruwiya mu ne tasaloo nañ hada al-hadith hadis bu mel ni Seydina Abu Hurayra min ghayri hada al-wajh hadis bi ci beneen wàll bu wuteeg bi an abi hurayrata an nabi sallallahu alayhi wasallam wa hadithu salman kanta hadith sayyidina salman bi mu romb mooy anat lam waxtu ci fii la ko indi indiwu ci suufam isnaaduhu laysa bi muttasil mu ne càllaleem nag jokkaloo wala ah. lu muhammad ibn munkadir lam yudrik salmana al farisi parce que muhammad ibn munkadir mais <laughs> voilà kon bu la nee Salman bu la nee kon loolu mooy moom euh, euh, du loo xamante ne nii lu mu jote la voilà après nag woon di riwaay bi nga xam ne càllale imam Muslim bi mu ne waqad ruwiya hadha al-hadith an Ayyub ibn Musa an Makhul an Shurahbil mooy ku jëlu ci Makhul mu jële Shurahbil ibn Simt te loolu gisoon nga al-Hafiz al-Attar li nga xam ne loolu la ci waxoon que ne loolu def naa jokkaloo malgré ça Ah, wallahu taala alam léegi nag ñu war a ñëw nag ci suñu nga xam ne mooy suñu xadis bi al imam teg ci muy xadis mille deux cent quatre-vingt-douze mu ne waan Fadala rahimahullah mu ne waan Fadala tabna Ubayd Fadala tabni Ubaydin muy Abu Muhammad di Seydina Fadala ibn Ubayd radiyallahu anhu sahaaba la woon taalibi Yonent bi alayhi salaatu wa salaam anna rasulallahi kene dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam qaala nee la kullu mayyitin képp ku faatu ku nekk yuxtamu ala amali dañuy picc ay jëf yu xam jeex na amatul dara lu koy fekk jeex na illa al murabit jëf yoo xam ne ci moom la jóge woon directement ju koy fekk loolu amatul sinon loolu waxoon nañ la bu dee eh, ñaan day dem ci moom même bu dee ne xamul sax ki koy ñaanal waaw man na sax dekkoon koo xam ne doon def yu doy waar waaye gars yi am ñoom bi ñu ñëw ne yàlla yàlla na nga yërëm diw xamuñu ko sax masuñu koo gis te ñaan goog bu ko yàlla nangoo day àgg ci moom moo tax fii mooy jëf yi nga xam ne moom mooy cosaan bi loolu la ñuy wax day day tëj dañ koy tëj kaste ko jeex na waaw mel ni dóor tampon c'est fini dossier bi c'est fini kenn du ko ubbiwaat waaw cold clay cold case <laughs> waaw ba mu ne ba mu def nag illa al fi sabilillah ki nga xam ne day takku nekk ci volontaire yi ngir défendre réewum jullit mi te yàlla tax ak fa nga xam ne ragal nañ noon yi daal di fay jaari bëtt fa daal di dal ci julli ñi ba mu des ñooñu fii sabilillah ci yoonu yàlla kook moom bu faatoo mbiram du tëja fa innahu ndax moom yunma dees bi dees bi eh, eh, yokk day yokk rek di dem waaw waaw day yokk waaw day yokk quoi mbiram du takk du takk day dem di wéy rek maasha allah ilaa maasha allah waaw moom moom du dañ koy bàyyi dañ koy boyal ay jëfam di dem yun maa am na nees koy takke am na yan mi moo na al yi mu ne bi fathil yaa i wa kasril miim am na yan mii yaa bi nga yan mii ay yaziidu mooy day yokk wa yajuuzu mën na nekk tamit yaa bi nga def yu waaye miim bi nga fataa koy yun ma minal inma'i ay yuzaadu amal yuzaadu amaluhu bi an yasila ilayhi kullu lahdatin ajrun jadid waaw fa innahu fada nafsahu fiima ya'uudu naf'uhu ala al-muslimiin wa huwa ihyaa'u ad-diin bi daf'i a'daa'ihim mina al-mushrikiin Allah al-imaam al-Mubaarakfuuri ci Tuhfatul Ahwazi sharh Jaami' at-Tirmidhi rahimahullah bi ñu takkalee nan lañ koy takke mu ne war nañoo def mën na nekk kon yan mii mën a nekk yun ma mu ne loolu mu ngi jóge ci ak yokku mooy ak jëfam day yokk cerce bu yàlla def gendeeku gu yàlla def day am pay gu bees ndax moom dafa jaay kanam waaw ngir loo xamante ne njariñ li day dellu ci way ngëm yàlla yi parce que loolu muy def taxaw ca fa noon ya man a jaar nga xam ne dina tax ñoom du ñu ñëw te bu ñëwee mu jàmmaarloon ñoom ba sa ayu noon yi lu agsi ci jullit ñi njariñ loolu ci jullit ñépp lay ñëwaat allahu akbar wa huwa ta moom mooy lan ihyaa'u diin ba pare taxawal dundal diine ji nga xam ne moo nekk ci frontière bii ñu koy dundal ngir ñu man di jaamu yàlla nekk ci li leen yàlla digal wuteeg li noon bi bëgg mooy rajaxe leen wala ñu topp leen ci seen caaxaan yi ndax noom du ñu deñ di leen xeex le alxuraan ndox moo am waaw lu dul nga topp lu dul lu dul génn bàyyi waaw Euh, euh, seen diine bees ko manoon wallahi loolu la ñuy liggéey waaw waaw loolu la ñuy liggéey dañ leen di xeex ak yéen ba kara ngeen di bàyyi xanaa alquran waxul ne wala yazaaluuna yuqaatiluunakum hatta yarudduukum an diinikum in istataa'u waaw ne gis nga yéefér yi duñu deñ di xare ci yéen jëw yàlla yi xatta ba kere kera yarudduukum lañ leen di delloo an diinikum ngeen wëlli seen diine mooy génn seen diine ba set ci wecc comme ni jaan di summeekoo ci deram loolu lañ bëgg ngeen def in sa taaw bu ñu ko manoon waaye nag yàlla def na ne duñu ko man jullit ñi lu ñu néew néew néew doole dina am suxuru diin yoo xam ne dina am ñu ko garde waaw mooy fit mooy mbooloo soosu yeneen saa sam doo wax naan lan tasaalu la yazaalu ta'ifatun min ummati du deñ hadith sayna Muawiya nekk sahih radiyallahu anhu benn mbooloo ci sama xeet way ngëm yàlla yi ñoo xam ne dañuy nekk ci diine jàpp ci féete kaw nekk ci ak lu leen waaye mën a wax la yaxaafuuna fillahi lawmata laa'im waaw lawmatu lawmata laa'im ragaluñ ci yàlla mi nga xam ne moo tax ñuy yëngoo ko teg aji ngàññaa aji ngàññaa teg diabolisation ah, Euh, embargo yi ñi nga xam ne dañuy ñëw ba sax seen bokki jullit ci boppam ñoom ñooy nekk armée yi nga xam ne ñoom la noon yi di utiliser ngir dal seen kaw waaw ci wàllu yu nekk nag waaw mën na nekk directement wala indirectement ña la waroon a jàpp jàppale ngeen bokk lépp ñu seetaan la bu ñu lay noggatu loolu moo gën a yées bal ñuy permettre ki lay noggatu sax di ko permettre yoo xam ne ngir yow noggatu gi mu lay def mu gën a tee metti ngir doggali la waaye lool teewul ñu jàpp de addina bi yëpp dañuy nekk benn dans contre waaye duñ baax ndax lan laa yaxaafuuna fi llah lawmata laa'im ragaluñ ci yàlla mi nga xam ne moo tax ñuy yëngoo ko teg ak a dal aji ngaa ñaateeg aji ngaa ñaate kum ne kum nekk loolu nag nga xam ne moom la ñu moom lañu def mooy seen bakkan lañ fi daa daal di koy fidya jaay ko waaw ngir loo xam ne njariñ li day delloo ci way yàlla yi siinoo ci insécurité la ñuy dëkk waaw noon yi dañ leen di épier saa su nekk waaw di xaar nu ñu leen dale ba nañ leen di génnee ci seen diine inestatan bees ko manoon kon nag te loolu mooy ihyaa'u diin bi dafi a'daa'ihim min al-mushrikiin mooy défendre diine ji ak waa diine ci jañ défendre gu ñuy defaan seen noon yi ci mushrikuuna yi nga xam ne bëgg nañ benn porte bu vulnérable am ba ñu dal ci réewum jullit ñi kon nag mu ne kon fa innahu wala yanmi lahu amaluhu waaw kon mu jëlaati kullu mayitin ku faatu ku nekk rek yuxtamu ala amalihi illa al fi sabilillah dees na tëj kaste ay jëfam ne jeex na bam faatoo jeex waaw bam des aji kii takku noonu ca frontière yi ak fu vulnérable ya ci yoonu yàlla ndax kooku dañ koy yokkal fa yunma lahu amala dañ koy yokkal jëfam ila yawm al qiyama bés pénc ah su ne affaire yi di gën a bees lahza gennet boom lahza imam al mubarak fuuri wa rahimahullah waaye wa yu'ammanu fitnat al qabr ba pare ñu daal di koy amal kóolute wu de sécuriser ko ci li nga xam ne mooy fitnaay qabru yi nga xamante ne laajee ko munkar ak nakiir di laaj te gisoon nañ ko jotaay bi ñu génn loolu borom bi woyofal ko soit duñ ko gis duñ ñëw wala buñ ñëwee dañ koy laaj yu woyof lay doon mu nekk koo xam ne day woyof ci moom mu ne bi rawahu solo na ko Abu Dawud al imaam Abu Dawud as-Sijistani wa Tirmidhi ak taalibin bi al imaam Abu Isa at-Tirmidhi rahimahullah wa qaala mu ne li lii xadis la xasanun bu baax sahih bu léegi laaj bu njëkk bi mooy est-ce que ñaar dong ko solo ñu ne déedéet sëriñ imam Abu Dawud al imam Ahmad ibnu Muhammad rahimahullah hmm, eh, daal dina solo ci musnadam indi ko ñaari bërëb la ko indi musnadul musnadu Fadala ibnu Ubayd al ansari ta'ala mu ngi ko indi ci baabun fi fadli ribaat mu ne haddasanaa Sa'iid ibn Mansuur mu ne nettali suñu sëriñ di Sa'iid ibn Mansuur ibn Shu'ba al-Khurasaaniyu Abuu Usmaan al-Marwaziyu at-Taaliqaaniyu al-Balkhiyu al-Makkiyu rahimahullah génn àddina 227 am nañu ne 226 am nañu ne 229 wallaahu ta'aalaa a'lam qaala haddasanaa Abdullah ibn Wahb mu nekk leen nettali ma Abdullah ibn Wahb ibn Muslim al-Qurashiyu al-Fiihriyu mawlaahum Abuu Muhammad al-Misri al-faqih génn àddina la 197 rahimahullah alayhi qaala mu ne haddathani Abu Hani mu nekk ñu ma nettali mooy Abu Hani Abu Hani mi di Humayd ibn Hani Abu Hani al-Khawlani al-Misri rahimahullahu ta'ala génn àddina la 142 rahimahullah alayhi an Amr ibn Malik mu jële ci Amr ibn Malik al-Hamadani al-Muradi Abu Ali aljambiyu almisriyu rahimahullah génn àddina l'an cent trois am ñu ne l'an cent deux rahmatullah alayhi an Fadala ibn Ubayd mu jëlo koy sahaaba buñ naan Fadala ibn Ubayd ibn Nafiz ibn Qays ibn Suhayb rahimahullahu ta'ala bokkoon ci waa Aws eh, parce que am na Suhayb ibn al-Asram la ibn jah ibn jahjaba ibn eh, kulfa ibn awf ibn amr ibn awf ibn malik ibn al aws abu muhammad al ansari al awsi ad dimashqi wàccoon fa nga xamante ne mooy sham radiyallahu taala anhu moom it dañu wuute nag wuute yu rëy ci kañ la génnaat na am nañu ne jamonoy sayyidina muawiya la 53 am ñu ne 59 am ñu ne mukk dem na ba 67 wallahu taala a'lam moom mi nag sahaaba la boo xam ne fi mu njëkk a fekke mooy Uhud Uhud la fekke après yépp xare yi nga xam ne ñoo ñëw ginnaaw Uhud qad shahidaha fekke na ko comme ni nga xamante ne nii moom la al imaam az-Zahabi wax mu ne saahibu rasulillah ci sa siyaru muy siyaru a'lamin nubala mu ne kii de mooy saahibu sa sahaabab àndandoo yonent bi alayhi salaam la min ahli bay'ati ridwan bokk na ci nga xam ne ñoo jaayante woon ca garab goo gële am tono tono wu li nga xam ne mooy ngërëmu yàlla shahida Uhudan wal xandaq wal mashahida kullaha mu ne fekke na xare Uhud da nga noon xandaq ak yëpp mooy bu la nee mashahida kullaha mooy yi ñëw après Uhud voilà yëpp fekke na ko ndaw jaloore walillahi ta euh, wallahu taala alam ba pare nag nekkoon na juge ginnaaw gi fi nga xam ne mooy Damas <coughs> radiyallahu taala anhu wa ardaahu muy Seydina Fadala ibn Ubayd bokkoon ci waa Aws ci Ansaar yi radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaal xoola imaamu Abu Dawud ni mu ko solowee mu ne kullul mayyit xam nga ñun lu ñu am kullu mayyitin loolu mooy riwaaya imaam Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Sawrata comme niñ koy gisa léegi kon fii mu ne kullul mayyiti yuxtamu ala amalihi illa al murabit fa innahu yanmu lahu amalu gis nga fa innahu yan mu day yokku ndax moom yan mu day yokku lahu ñeel ko amaluhu jëfam illa ilaa yawmil qiyaama bu bés penc ñépp la kaste tëj seen mos jeex na dara dootul ñëw ci loo xam ne ci ñoom la cosaanoo ba mu des ki nga xam ne loolu nag waxoon nañ la euh, euh, looy amun maxsuus la lii mu wax nii parce que wa xamal nañu ci xadiis bële ne ñi nga xam ida maatal insaan inqata amaluhu illa bi ihda illa min ihda salaas sadaqatun jaariya aw ilmun yuntafa'u bi aw waladun salihun yad'u la voilà këw aji ñoom yàlla ji ji nit ki bu faatoo ay jëfam day dog mooy day dañ koy kaste mu jeex ba mu des ci ñett waaw sadaqatun jaariya sarax buy wëy ah ilmun yuntafa'u bi xam-xam boo xam ne da ko xamale woon nit ñi di ciy jariñu gannaawam wala doom ju baax bu mu bàyyi gannaawam muy jëf muy dellu ci boppam waaye tamit rawatina di ko ñaanal kon loolu kon xam nañ ne kon fii nii bu waxee lii ne faatu képp képp ku faatu rek yooyu xew dañuy xam ne ah sauf que murabit bi dëgg la du moom kese waaye ñële ci lañ voilà kon fa innahu yanmu lahu amaluhu ila yawm al ba bés penc euh, day yokk wayu amma nu ñu daal di koy euh, sécuriser min ci li nga xamante ne nii mooy euh, fi fattaanil qabr moo ne ñu sëkk min fattaanil qabr loolu takkoon nañ ko ci ba ñu weesu hadis bi ñu génnoon bu wa wa aminal fattaan am na futtaan ah mooy plurielu fitna ñii fitna laate wala fattaan muy euh, li nga xam ne mooy superlatif ah loolu taxawoon nañ ci al fattaan loolu waxoon nañ ko euh, boobu ah, bu dee futtaan muy jamu fatin wala li nga xamante ne mooy fattaan non futtaan futtaan waaw bu dee fattaan mooy li nga xam ne mooy waaye waxoon nañ loolu mooy insha allah munkar ak nakir kii moom xamuma kenn kii kenn xamuma <laughs> voilà daal imaamu Abu Dawud daal imaamu at-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala mu ngi ko abwaabu fadaa'il al-jihaad an rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam baabu maa jaa'a fii fadli man maata muraabitan mu ne haddathanaa Ahmad ibn Muhammad mu ne nettali na sëriñ bi Ahmad ibn Muhammad ibn Muusaa Abul Abbaas al-Marwazi albarrad as-simsaar ñu xaw xame ko woon ci Mardawayh rahmatullahi alayhi génn àddina la deux cent trente-cinq am nañu wax lool waaye daa mel ni deux cent trente-huit moo gën a siiw rahmatullah alayhi qaala mu ne axbarana Abdullah ibn al-Mubarak mu ne ki leen nettal ma Abdullah ibn al-Mubarak ibn Wadih al-Hanzali at-Tamimi mawlahum Abu Abdirrahman al-Marwazi al-Khurasani rahimahullahu ta'ala gane àddina la cent dix-huit génn àddina la cent quatre-vingt-un am ñu ne la cent soixante-dix-neuf comme imaamu Malik ibn Anas imaamu daaril hijrati rahmatullahi alayhi qaala mu ne axbaranaa Haywa ibn Shurayh mu ne ki ñu nettali xabaar ñu mooy Haywa ibn Shurayh ibn Safwan ibn Malik at-Tujibi al-Kindi Abu Zur'a ñii ne Abu Yazid rahimahullah al-Misri az-Zahid génn àddina la cent cinquante am na nag ñu ne cent cinquante neuf am ñu ne cent cinquante trois wallahu ta'ala a'lam qala mu ne akhbarani Abu Hani al-Khawla Abu Hani al-Khawlani gis nañ ko sànq rahimahullahu ta'ala anna Amr ibn Malik al-Jambi gis nañ ko sànq ci riwaaya bale al-Misri rahmatullahi alayhi wa Abu Dawud rahmatullahi alayhi al-jami' akhbarahu annahu gane moom moo ko xabaare annahu gane dégg na sami'a dégg na Fadaalata ibn Ubayd ni Fadaala ibn Ubayd radiyallahu anhu yuhaddithu muy nettali an rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala kullu mayyitin lii la imaam an-Nawawi indi kullu mayyitin yuhtamu ala amalihi illa alladhi maata muraabita xam nga fee dana illa al-muraabit fii illa alladhi ba mu des ki nga xam ne maata dafa faatu muraabitan fii sabiilillah tële frontière ci yoonu yàlla parce que am na yoo xam ne seen téye frontière laysa bi sabilillah fii sabilillah déedéet sabilul qawmi kese la yoonu li nga xam ne mooy nationalisme en plus mooy guerre des frontières xam nga loolu pays am na réew yu bari ci kaw suuf looloo tax mënuñoo nekk jàmm gis nga Inde <laughs> ak suñu mbokk pakistanais yi bokk na ci li leen gën a bari seen xeex yi mooy guerre de territoire mooy frontières yi parce que tubaab bee fi ñëw muy anglais anglais bi yàq foofu xam nga ñoom benn dëkk la woon après la pakistanais yi côté jullit ñi daal di tas muy Pakistan euh, bi nga xam ne mooy oriental ak occidental léegi Inde nekk seen diggante gis nga Bangladesh ci Pakistan la bokkoon mais gis nga fa mu nekk mu ngi mel ni yow ñu ne la continent gis nga dama lay jox exemple mu ngi mel ni ñu ne la France gis nga France fi mu nekk océan Atlantique. après ak beneen pays boo xamante ne beneen territoire boo xam ne côté Russie la nekk ñu ne la loolu lépp mooy la France léegi seen diggante benn pays kese di la Russie kese nekk fa mooy Inde waaw finalement dañoo mujj Bangladesh mujj ut seen seen seen seen indépendance ñoom tamit parce que dañoo sore beneen capitale Pakistan oriental occidental lañ doon waaw tudde <laughs> Bangladesh gis nga ñoom boo seetloo surtout les Pakistanais ah ñoom. Euh, ak euh, li nga xamante ne problème yi nga xam ne moom lañuy ñuy am ak indo yi waaw bokk na ci Cachemire le Cachemire ba léegi lijjantiwuñ frontière yooyu waaw léegi nag bu dee jullit bi nga xamante ne pakistana la da yéene ne moom lii yoonu ci la parce que réewum jullit yi la te indo yi dañoo yées waaw bu li ñuy wan suñu réewu jullit suñu mbokk jullit yi foofu ci Inde rek du garaaw la moo taxoon sax pakistana yi bokk na li gën a tax ñu bëggoon a génn Inde bokkatuñ Inde parce que ba ñu am indépendance benn dëkk bi mais après dañoo bañ ne dootuñ ànd ak ñii voilà te ñoo yey léegi mooy yooyu noonu nga xam ne di dal ci réewum jullit ñi loolu da koy def yéene ko parce que sinon gars yi nangu foofu ah te boo mayul képp koo xam ne jullit la dañ lay dàq après ba pare forcer la ci liñ nekk wala di taal ay mosquée yooyu loolu nag c'est ña koy def nañ nekk koo xam ne nag dañ koy def ngir loolu waaye bu dee bon man mii nga xam ne je suis Euh, euh, euh, laykaar banu laykaar sawaay man non je combat pour nangam ak nangam mais pas pour Allah ah. moi je combat pour les drapeaux de mon pays ye Allah fan y a pas d'Allah même bu dee ne jullit non c'est pas pour ça ah. non c'est pour les drapeaux le drapeau national nangam waaw baax na yow moom doo xalilillah <laughs> yow xam yàlla <laughs> yàlla mu ngi noonu kon nag mu ngi noon moo tax mu ne illaa kullu mayitin képp ku faatu rek te loolu xam nga an nakira fii siratil kii la nga xam ne moom ya umm quoi day day day deg waaw nga xamante ne day day day ëmb lépp waaye wax nañ la loolu waaye nag amun maxsuus la de <laughs> waaw mooy dafa nekk loo xamante ne euh, dañ ko euh, dafa nekk am euh, waaye lu jooyu waaye nag Euh, dafa nekk lu lu lu lu sa lu ab dal am dañ koo tëkk waaw an nakira fi siyaqil isbati waaw waaw loolu day wane ne lii moom lu yaatu la waaw kon loolu daal amaam solo la <laughs> waaw loolu moo tax daal euh, moo tax affaire bi euh, day nekk loo xamante ne day wane ne lii moom mooy kullu mayitin di saxal ke ne lii la képp ku faatu ku nekk ah mooy day jooyal lépp waaw day jooyal lépp waaw képp kullu mayitin yuxtamu ala amali day ñuy kaste ci li nga xam ne mooy ay jëfam illa alladhi ba des waa ji nga xamante ne nii moom maata dafa génn àdduna murabitan doon téye volontaire fi sabilillah fa innahu yunma lahu amalu ila yawmil qiyamah wa ya'manu fii ñu wóorul ko min fitnatil qabri ci fitnaay qabru mu ne wa sami'tu rasulallahi sayna fadal fii da cee teg dara mu ne te dégg naa ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam yaqulu ma al mujahidu man jahada nafsa mu naan dégg naa yonente bi sallallahu alayhi wasallam mu ne al mujahidu ki nga xam moo jihaad mooy ki jihaad bakkanam waaw loolu taxawoon nañ ci ci lal imaamu Ibnul Qayyim rahmatullah alayhi doon wax delul foofu yow vay bu Ah, ci mbëmbëstal mi walillahi alhamdu wal minna ginnaaw taxrib bi nii hadith bi nii ah, en fait mook bi ñu jóge ñoo bokk ay masala te waxoon nañ ko mooy fadlu bokk lëkkaale ma deuxième jàngat ak suñu bunt bi baabu fadlil jihaad yi mooy quand même jihaadkat bi surtout kii murabit bi la murabit bi mooy daa am degré sa ku nekk kuy jihaad ci toolu yàlla parce que loolu muy def jihaad la xeetu jihaad la waaw mooy kooku ñépp xam ne moom ci la waaw moo tax kullu mayitin illa al murabit fi sabilillah bu dee te te bu la nee murabit bi mooy ki ki faatu ci toolu xare te nekkul woon comme ci biir dëkk bi lañ doon xare wala ñu génn mais kooku ala baabi awla wa ahra <laughs> kooku kay boo gën a tee ci à force yori moom itam mu bokk ci ñi voilà mooy fii sabilillah dafa mooy ñi nga xam dañu faatu ci toolu xare toolu xare nag nekkul rek euh, surtout yoonu yàlla tekkul rek ki ne xam ne daa nekk ci biir toolu dem ci Euh, xare bi kese mais ki nga xam ne daay day garder frontière yi kooku tamit mu ngi ci <coughs> kon nag euh, loolu la quoi waaw <coughs> hein mu ngi noonee waaw comme loolu nag kon mooy du moom rek ah kullu mayyitin yuhtamu illa al mura ala am murabit mooy mujahid bi ci la ghazi bi ci la même bu dee newul ci frontière yi waaw kon nag mu ngi noone le wallahu taala alam kon kooku moom da cee dugg du ki faat toolu xari kooku it loolu la mooy ay mbiram du dog kooku it ay mbiram du dog <laughs> ala babi awla wa ahra ala babi awla wa ahra kon loolu nga lépp di dellu ngëneelu li nga xamante ne nii mooy jihaad ci yoonu yàlla kanam fi nga xamante ne nii foofee la toll fa borom bi tabaraka wa taala hmm? waaw ah te ci daa am ay ngëneel ma wax hadis yi naa Uqba bi xam nga kee mu ngi naan imaamu Tirmidhi ne euh, wa fil baabi an Uqba waxuñu non euh, waaw waxuñu lool de ci suuf wa fil baabi an Uqbata ibn Aamir wa Jaabir wa hadiisu Fadaala hadiisun hasanun sahiih te Imaam An-Nawawi wax na ko lu agsi wuñ ci woon wa qaala hadiisun hasanun nee <laughs> na ci bunt bi Uqbata ibn Aamir al-Juhani indi na ko waaye naka noonu Seydina Jaabir hadiis Seydina Uqba bi Imaam Ahmad moo ko génne ak Imaam Ad-Daarimi rahmatullahi alayhimaa Imaam hadiis Seydina Jaabir ak Imaam At-Tabaraani moo ko indi ci Al-Awsat mu ne sami'tu Rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul mu ne Seydina Jaabir dégg naa ndawal Yàlla sallallahu alayhi wa sallam mu naan man rabata yawman fi sabilillah ja'ala allahu baynahu wa bayna an-naari sab'a xanaadiqa kullu xandaqin ka sab'i samaawatin wa sab'i aradin waaw waaw imam al-Munziri ca targhib mu ne isnaaduhu la ba'sa bihi insha allah wa matnuhu gharib Seydina <laughs> Jaabir mu ne yàlla dégg naa ne saa saa mu ne képp koo xam ne dafa ribaat takku ci yoonu yàlla nekk ci volontaires yi garde di volontaire noon bi bañ a jàlla ah ngir jàmmaarloog ñoom foofule benn bés rek ci yoonu yàlla kook boroom bi dina def digganteem ak sawara juróom ñaari ay ay ay ay ay ay kii tranché ay yoo xam ne comme ndax mooy yu ñu gas yoo xam ne diggante bi day tax yow doo àgg ci sawara mooy day dox diggante juróom-ñaar bu ci nekk bu nekk rek benn ci yooyu diggante asamaan yeeg juróom-ñaar asamaan ak juróom-ñaari suuf la imaam al-Munziri nag tarxiib mu ne isnaadu sanadam amul problème insha allah waaye nag matnam tumuranke ne mooy contenu bi tumuranke ne kon nag mu ngi kon nag mu ngi noonee wallahu taala alam kon lii lépp di wane ngëneel gi nekk ci mura ribaat ci yoonu borom bi tabaraka wa taala kon nag insha allahu taala kon dañuy yem nii ah dañuy yem nii